baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim <clears throat> wa qaaluu kuunuu huudan aw nasaara tahtaduu qul bal millata ibrahima xaniifan wa maa kaana min almushrikiin <clears throat> suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya téeméer ba fanweer ak juróom mu ne wa qaalu te ñoom nag yahuud yi wuuteeg li nga xamante ne nii moom la seydinaa ibrahim daldi woon alayhi salaam dénkoon doomam ya alayhimu salaatu wassalaam te seydinaa yaqub <clears throat> alayhi wassalaam dénkoon ko doomam ya ñoom ñu wute loolu la muy ngëm yàlla joo jële di wax lu wuteeg loolu la naan ñoom ay yahuud lañu woon ñii naan ay nasraan lii lañu woon léegi nag suñu boroom ne waqaalu te ñoom yahuud de ñu ngi naan ak ñoom chrétienu najraan yi yahuudu medina yi ñu ngi naan kuunu waay waay nekk leen huudaa nekk leen ay yahuud képp ku bëgg a jub moom fokk nga daal di ñëw ci ñun daal di embrasser suñu diine gi te ñoom seen diine gi kat dugg ci yombut ak a bari ay ay aqabaat ay obstacle yoo xam ne moom lañuy teg ci kanamu nit ñi ngir nga mën a dugg ci seen diine ji waaye daal ñu ne xuunu waay waay nekk leen huudaa ay yahuud ni ñun waaw nasaara mooy chrétiens yi ñoom nekkunu nasaara képp ku bëgg gindee ko moom foog nga nekk nasaraan gëm ni ñu gëmee bu ko defee rek ku kuréel ñaari kuréel yi yahuud yi chrétiens yi ku nekk naan ku nekk li ñu doon rek tahtadu bu ko defee yéen jullit ñi bu ngeen ko nekkee comme ñun rek di ngeen nekk ñoo xam ne ñu ngeen gindeeku di ngeen gindeeku di ngeen nekk ci yoon qul suñu boroom ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax leen ne leen mukk bal li am ba des nekk lan yahuud ak nasaaraan mukk loolu kay duñu ko doon qul li wax leen ne bal li am ba des millata ibrahima xaniifa yoonu seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam kay la topp xaniifam bi nga xam ne daa jéng lépp coow wooral daal di jëm ci borom bi tabaaraka wa taala wa maa kaana min al mushrikiin te moom seydinaa ibrahim moo mbale alayhi salaatu wassalaam bokkul woon ci ñi nga xamante ne ñooy bokkaalekat yi quulu wax leen yéen jullit ñi bal li am ba des yéena war a wax ñoom li ñu war def ñoom yahuud yi ak nasaraan yi nga xamante ne bañ dëgg lañ nekke xuulu wax leen leen ne leen aman naa nee leen ñun dëggam nañu billaahi ci boroom bi tabaraka wa taala wa ma unzila ilayna te gëm nañu li nga xamante ne moom lañu wàcce ci ñun muy alquran ji wa ma unzila ila ibrahim te ñu nit gëm nañ li nga xamante ne nii moom lañu moom la suñu boroom wàcce woon li ñu wàcce ci seydinaa ibrahim awas ismail ak doom ja di seydinaa ismail wa ishaaq ak li nga xam ne moom lañ yónni tamit te wàcce ko ci seen ci beneen doomam di seydina isxaaq wa yaquuba ak setu seydina ibrahim di doom ci isxaaq alayhim salaatu wassalaam moom itam gëm nañ li ñu wàcce ci moom wal asbaat ak ñi nga xam ne ñooy sëtam yi ñi nga xamante ne loolu waxoon nañ la wuute bi nga xam ne moo am ci doom ci boroom xam-xam yi rahmatullahi ñi ëpp fuuf dañu ne waaw ñooñu mooy mooy les douze euh, fils d'Israël yoo yëlee ñuy les juróom fukk ak ñaari doom Seydina Yaqub yañ doon gis ca suuratu Yuusufu alayhi salaatu wassalaam <coughs> loolu ñu ñu ëpp dañ ne ay yonent lañu woon waaye gis nañ ne ñenn ñi dañ ne woon noonoo du ñu yonent de walillahi alhamdu wal minna jiitu woon nañu waxoon ci masala boobale kon mu ne nag ñun daal gëm nañu ñun gëm nañ li ñu wàcce ci ñun wàcce ko ci seydinaa ibrahim ak ismail ak isxaaq ak yaqub ak seen sëjida wa nahnu wa alayhim assalaatu wassalaam wa maa utiya muusa te ñun jullit ñi gëm nañu li nga xamante ne nii moom lañ joxoon seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam di tawraat wa isa gëm nañu tamit li nga xamante ne nii moom lañu wàcce woon seydinaa almasiix di seydinaa isa ibnu maryama di injiil it gëm nañ ko wa maa utiya nabiyuuna min rabbihim te ñun way ngëm yàlla yi ñun jullit ñi gëm nañ lépp loo xamante ne ni moom lañ jox yeneen ci alayhimu salaatu wassalaam min rabbihim te mu tukkee ci seen borom laa nufarriqu ñun nag nekkuñu fi di tàqale comme yéen yahuud yi ak nasaraan yi ni ngeen koy defee jàpp ci yonentey boroom bi tabaaraka wa taala alayhimu wa salaam def leen ay xaaj gëm ñi weddi ñi ci des ñun nag duñu def lool ñun laa nufarriqu duñu tàqale bayna ahadin diggante kenn minhum ci ñoom wa nahnu lahu muslimun te ñun de dañuy wax la seydinaa ibrahim ak seydinaa ismaayil waxoon te dénkoon ko ay doomam ak sëtam seydinaa yaqub it noo nee mooy ñun tamit ñun de la wuñeel borom bi kesp képp moom dong muslimuuna moom la ñuy wommatul de fa in amanu suñu borom tabaraka wa nag ne lii ngeen leen di wax lii mooy profession wu foi lii mooy ngëm yàlla ngëm-ngëmu képp koo xamante ne nii amana bi sayyidi rijal muhammad ibn abdillah alayhi afdalu salaati wassalaam te moom lay wax ci saar bii buy jeex ca amana rasulu loolu lay moom lay feddaliwaat foofale mu ne nag waxal li wax li leen lii ngeen di wax yahuud yi ak nasaraan yii naan leen nekk leen ay yahuud wala nasaraan ku nekk naan bala ngeen a jub foog ngeen nekk li ñu doon ñu ne wax leen leen lii fay naa manu ñoom nag bu ngeen leen waxee lii mooy mbir yi day leer waxoon nañ la dialogue ay islamo-chrétien waxi caaxaan yooyu ci lii la mën a nekk voilà mu ngi nii yaa ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum comme ni ñu ko gise woon ñu doon gis laay boo bale mooy lii rek lii lañ leen di wax kanta ñëw di raayalante gannaaw ba ku nekk jóge fi jàpp ne moom li ne woon mu ngi baax ba léegi te ndax wax namewuñ leen a wax dëgg ñemewuñoo teg les tee <clears throat> ci jëlee traits ci i ci tee yi daal di teg i point yi ci i kon nag ndir maa ngi noonu kon lii mooy li nga xam ne dialogue buy am lii la de mooy lii lañuy gëm te lii lañ leen di wax. ku ñu mën a fekk si ci lii ku ñu ci fekkewul demal ci nga def li ngay def ñun ñu def li ñuy def ñoo tax suñu boroom ne fa in amanu bu ngeen leen waxee lii ñu daal di gëm bi misli ma amantum bi ci lu mel ni ngeen gëm nii moo yonent yépp ngeen gëm ci gàttal amu ngeen kenn ku ngeen ciy rejeté koy xàjj ak seen bu ñu gëmee comme yéen ni ngeen gëm yéen way ngëm yàlla yéen julli nii radiyallahu ankum faqad ihtadaw ñoom de dëgg-dëgg gindeeku nañu te tegu nañ ci yoon wayin law waaye bu ñu wanee ginnaaw ne ñoo lànk ñun daal ci yahuudiya gi lañuy ne muy lu xat loo xam ne ñoo xatal li nga xam ne mooy yërmande borom bi tabaaraka wa taala te ndax loolu aw tëralin ab sharia kese la woon ngir ñoom te loolu yonent ba ñëw ca gannaaw day day da da leen a ñëw indil leen lu leer muy Seydina Isaa daganal leen sax leen yoo xam ne dañ leen koo tere woon comme nim leen ko waxoon ci suuratul maayida waaye ñoom yahuud yi ñu daal di koy weddi kantaa nag chrétien yi ñoom ñu ne moom Seydina Isa falak yonent daal di yem ñoom sax ñu wax lu gën a garaaw na du yonent ne doomu yàlla la wal iyaadu billah kon nag wayin tawallaw ñoom nag bu ñu dummóoyoo ne gëmuñu dara fa innama hum yëg leen ne ñoom nekkuñu lu dul hum fii shiqaq ci wuute rek lañ nekk wuuteeg njub ginnaaw bi nga xam ne ci la leen leer wuuteeg seen yonent ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañ ci am lu leera leer fa sa yakfikahumullah suñu boroom tabaaraka wa taala ne nag yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga yahuudu Medina yii di la wax yii naan la ñëw leen ngeen gëm li ñu gëm nekk leen hu yahuud sinon du ngeen gindeeku waaye najaraan yi nasaraanu najraan yii ak képp ku mel ni ñoom fasa yakfikahumullah borom bi tabaaraka wa taala dina la fegal moo doyal mooy dina la ko resal waa dina leen resal ci ci wolof bu gàtt <laughs> borom bi dina leen ko fegal seenu ay wépp ay woo xamante ne wu ñu lay teg la di la ko naral seen borom de dina la ko fegal te moom moo lay koy moo la leen di resal mooy bàyyi leen ak seen borom rek dina jëflanteeg ñoom li nga xam ne loolu la ñu yelloo wa huwa moom borom boobu as-sami'u mooy ki nga xam ne mooy aji déggaakoonu ñaan te moo la wax lii te dégg na te xam na li nga xamante ne moom la ñu nekk ci kaw suuf ci caay-caay al-alim mooy aji xam keroog ñi nga xamante ne nii ñooñu kutus ña nga xamante ne nii ñoo ñëwoon faat si xula xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam thalithu xulafaa'i rashidin uthman ibn affan alayhi ridwanu rrahim rrahman keroog bi nga xam ne ci lay jàng alquran te wooroon ne ñëwoon doon ko faat ba ñu du ko dóoree jaasi mooy deret ja fa mu daloon ci téere ba mu yoroon di jàng al mushaf al usmani mu ngi daloon deret ji mu ngi daloon ci laaya bi fa sayakfikahumullah mooy allah mooy ne borom bi tabaaraka wa mel ni da koy waxaat moom ni mu ko waxoon yonentam ba alayhi salaatu wassalaam naan ko yaa kom siida naan ko yaa Usmaan fa sayakfikahumullah gis nga gaay la def lii nga xam ne ñoo ñëw daal di lay faat te sa te yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ko ne ko sa boroom de dina la solal ab yére boo xam ne munaafiqun yi dina ñëw benn bés bëgg nga summi ko bañal wala karaama naan ko yow bu buñ bëggee nga summi li nga xam ne mooy yére boo bële bañal ta benn teraanga newul ca la ñuy def ak topp leen ca la ñuy def bañal kon nag ba ko tuuree deretam ci téere ba ba mu doon jàng di jàngal Qur'an te nekkoon ko woor ci téere ci laay bii la daloon ko laal ci dereetam lu dul suñu borom toroxal na la mu gën a li nga xamante ni ci kaw suuf balaa allaaxira di ñëw ñoo xamante ne nii yooyu moom taxu ñoo jóg waaye ca tarjamaam leeraloon nañ loo lële ba ñuy gis alxulafaa ur-raashidun almahdiyuuna <coughs> muy fukk yi nga xam ne suñu boroom tabaaraka wa moo leen di bégal ci aljana kon nag suñu boroom ne wa huwa tamam boroom bi kon as-sami'ul alim mooy aji déggaakoon yàlla alimu mooy aji xamaakoon mu ne sibghatallah lii nag mu fi wax mooy li nga xam ne mooy lislaam gii yonent yi ne woon alayhimu salaatu wassalaam mooy cuubag yàlla gi nga xam ne ci la leen cuuboon ci la leen cooboon comme ni nga xamante ne nii ab yére bu ñu ko suu co daal di cuubee ni nga xam ne ku tollu fee di ko gis mooy seen diine seen pas-pas dafa feeñoon nekk ci seen xol yi di génn ci li nga xam ne mooy seen yaram yeeg seen colko yeeg seen yépp seen zigi yi ba ku leen gis xam ne ñii wallahi sibghatallah ñii ñooy cuub ñooy ñooy cuubum yàlla ñii la borom bi cuub ci lu baax ñoom la cuub ci li nga xamante ne mooy topp ko borom bi tabaraka wa taala te wammatul ko waman ahsanu maa ngi laaj man seen borom anakan moo gën a rafet minallahi ji borom bi tabaraka wa taala sibgha ak cuub